ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walaw yu'ajjilu allahu linnaasi sharra isti'jaalahum bil xayri laqudiya ilayhim ajaluhum fa nadaru alladina laa yarjuuna liqaa'anaa fi tughyaanihim ya'mahuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di ci laaya bi nga xamante ne nii mooy fukki laaya bi laay fukkeelu laaya bi ak benn mu ne nag walaw yuajjilullah cey bu doon ne bi tabaaraka wa taala dafa gaawe woon lin naasi ñiil yéeféru qurayshi yii di la ñaan naan la di la laaj naan la mu dee lii nga ñuy woo daal dëgg la waaye yow allahumma ajjil xittana qabla yawmil xisaab comme nañ ko doon waxee naan waa yow ma ne borom bi bu dee ne moom mii li muy wax dëgg la moom alayhi salaatu wassalaam nii waaye ji gi gaawalal suñu wàll wi nga xam ne moom lañ am ci li nga xamante ne nii mooy mbugal mi de qabla yawmil xisaab laata bés bi mu nee na li nga ñuy àtte yaa yéey balaa ñëw ma ne waaye yow dóor ñu mbugal mi ñun loolu bëgg nag suñu borom tabaaraka wa taala ne gaawee lañ ñoom yéeféri Quraysh yooyu di laaj yoo yële yooyu di laaj kul allahu linnaasi ya sharra mooy mbugal mi nga xam ne moom lañuy laaj mooy ñoom ñoo dëng te ñoo ñoo nga xamante ne nii ñoo feebar mooy yow lan moo leen tere woon comme niñ ko fi yàggee wax ne bu dee lii dëgg la borom bi gindi ñu ci loolu ginu loon a simple kantaa ñu naan bu dee dëgg la comme niñ koy gisee ci saar bi nga xam ne moo topp ci saar bii ñuy gis muy ba bi ci tegu di suuratul anfaal su ñu naan allahumma comme an nadru ibnul haaris gaay lañ doon wax alayhim min allahi ma yastahiq naan bu doon ne daal borom bi in kaana bu dee ne sayyidina muhammad kaana hada alayhi salaatu wassalaam bu dee alquraan ji aw leen lislaam bi alxaq mooy dëgg min indika tukkee ci yow fa amtir alayna hijaratan min as-samaa kon nag tawal suñu kaw li nga xamante ne nii mooy ay taw yoo xamante ne doj yoo xam ne ci asamaan si lay jógee mooy ñooñu dañoo ñàkk xel suñu boroom nañ ne bés bu mu njëkkalante woon nit ñi gaawe leen ñoom yéeféer yi asharra mooy lu bon lii mbugal mi nga xam ne moom lañ naan nagaaw comme ni nga xam ne isti'jalahum bil xayr comme ñoom bi ñu bëggee bu ñu bëggee yiw ni nga xam ne noonu lañ ci yàkkamtee xam nga loolu nit moom lool la moom bés bu xamee ne yiiw moom bu bëggee mbir da ci yàkkamti du ci am ngor mooy ne boo bu gisee sax ku naan ko xaaral tuuti day jàpp ne yow da nga soxo rek waa dangaa bañ rek mu daal di jote li nga xamante ne mooy xéewal gii nii mu war a jote daal lool moo tax nga naan ko waaye yow xaaral tuuti kon nag loolu la de mooy bu ñu soxlaa dara ci wàllu yiw àddina moom dañ ci njëkkante suñu borom ne tey bu ma leen ko gaawaloon comme ni ñuy gaawantoo bu yiw buñ gisee yiw kononte kon la qudiya ilayhim ajaluhum kononte kon daal di nañuy àtte ilayhim daal di dogal daal di matal seen kaw léegi daal di def mu ñëw léegi ajaluhum seen seen àpp bi ma leen àppaloon ne leen ci laa leen di àttee fa nadaru bu keroogee nag fa nadaru ñu bàyyi alladina gaa yi nga xam ne laa yar yarjuuna liqaana yaakaaruñu te gëmuñ ne woon ne dinañu dajeek man seen borom tabaaraka wa taala fii tuxyaanihim yaamahuun ci seen mbeewte gi nga xam ne moom lañ masane yaamahuuna di ta déngi déngi mooy boroom di ta toute façon nii la leen def mooy ñi nga xamante ne nii ñoo ci yéefér yi nga xam ne dafa kaste woon seen xol que ne ñii duñ mën a dugg Uqbat ibn ñoom ki nga xamante ne ñoom am Nadr ibn al-Harith ak ñoom Abu Jahl nag ñoom Abu Lahab gaa yooyu moom borom bi nii la leen bàyyi mooy ne ji ñenn ñi mooy de façon borom bi waxoon na moom de toute façon lu ne da utal li ajalin ma'dud comme niñ ko gisa woon ci saar bee ñu génn muy suuratu Sayyidina Hud alayhi salaatu wassalaam daf koo defal app boo xam ne bu mu natt la kenn nag du yàkkamti ba tax borom bi yàkkamti mbir mi déedéet waaye nag bu ginnaaw loolu daa bàyyi gaa gaa yi yéefér yi ci seen déngi déngi googu gëm gëmuñ ne dinañ dajeek seen boroom ñi ci nara alku ñu nekk ci seen te gi di déngi déngi mu ne way naa masal insaana mu ne tabu laal yàlla insaana yéefér bi ab durru li nga xamante ne mooy lor nga gis ay mbiram mu commencé feebar commencé ay mbiram doxatul mu wopp nag lor daal koy dal alhamdulillah wala mu laal ay njabootam wala li nga xamante ne mooy ay bagaasam nga gis mbir yi daal ak lor tar daal di koy dal ba mënatul dara daa nga gis ko muy woo nag li jan bi bihi mu daana mu ñuy woo borom bi tabaraka wa taala di ñu sellalal ñaan ngam ñuy ñaan nag li jan bihi ca wàllam nga bu dee dafa feebar ba mënula jóg fu na mu tëdde noonu ca wet ga noonu lay ñaane aw qaa'ida ak bu toogee nga gis ko mu jekki di ñaan borom bi tabaraka naa waaye di nga ko gis mu taxaw moom di ñaan boroomam tabaaraka wa la ngir mu wuññil ko lor gii ko dal mooy ne fu moom foo ko fekk rek mooy xaalam yépp du koy mujj di dellu ci boroomam tabaaraka wa la façon yooyu nag baaxul mooy ñi nga xam ne bala ñoo dellu ci seen borom mooy lu metti dal leen te bu lu metti lay dem ñu delluwaat ca yëgadi gañ ne woon loolu mu ne yéeféer yi te nit doomu aadama boo xamante ne nii moom lislaam yaru ko te nekkul koo xam ne même bu dee ne dañuy jullit la waaye njullitam googu des na soobuwul bu baax nekk ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam téye alquran ni mu ko war a téye feebar bii moom du ci mucc te moo tax dafa am saar yoo xam ne dañu am solo quoi mooy dañu dañu dañu yépp yépp yépp mooy xoolal saar ba doon wax innal insaana xuliqa halu'a boo seetloo gis nga loolu ba léegi mooy ñëw fu mu waxee nit ñi rek mooy ñooñu mooy nit ñépp noonu lañ mel ba mu des ñi yàlla yar voilà mooy li mu waxoon ci wal asri innal insaana la fi xus dëgg-dëgg nit wat naa ne ci tàkkusaan ci dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam que ne nit ñépp nit ci boppam mu ngi ci pertange illal ladina amanu wa amilu saalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis ku melul noonu mooy fóotu ci lii mooy na kon nit ki daal bu ko lor dalee nga gis moom daal ci position am yépp xaalam yépp nga gis ko dina dina nekk wetu di ñaan boroomam jekki di ñaan boroomam taxaw di ñaan boroomam xaal bu ne waxtu wu ne nag di ko di bu bu wéetee bu ne nit ñi ñépp xam ne moom daa daa daa waajool boroomam falamma kashafna anhu durra waaye nag bu ñu ko wëññilee la nga xam ne lor ga nga xamante ne moo ko dal marra mu romb daal moom daal mbir mi ka allam yad'una ila durrin massa mel ni daal moom léegi masuñoo masuñoo nekkoon mooy bu mbir mi bu ko borom bi daal di daal di daal di wuññilee lool mu daal di wëy kéefëram gi newoon ci weddi yàlla gi nga xamante ne nii moom la newoon mel ni kat masuñu woon a woo ci loo xamante ne nii mooy ak dor ak lor goo xamante ne nii gu ko daloon la mooy day mel ni moom moom de façon kii dootul woon moom daal mel ni mbir mi moom masul woon a doon moom léegi nag loolu le loolu nag lay wax nii marra day continuer ci li nga xam ne kéefëram gi nekke woon ka an lam ya doonaa mel ni masuñu woon nekkoon doon ñu woo doon ñu dagaan ilaa durrin ci li nga xamante ndax ngir ñu yëkk wuññil ko ilaa durrin doon ñu woo ci lor goo xam ne massa bu ko laaloon mu bëggoon ñu wuññil ko ko mel ni du moom ndax purux la du gërëm na mu daaw kadhalika na ko noonu nag na lañu taaralee fii na ñeel ñi nga xamante ne ñoo ñu ëppal ci seen bopp di yéeféer yi ma kaanu ya'malun li nga xam ne moom lañ doon def mooy lii mooy lan bu ñu soxlaa dëgmal ci borom bi topp ci borom bi tabaaraka wa taala ñu daaralal leen li nga xam ne mooy di ñaan borom bi ñu lu rafet la bu seeni mbir anee ñu deeni mbir dox ñu daal di koy dummóoyu mel ni du moom buñ gisee sax ku koy def ñu lay doyadal naan la dox leen liggéey te bàyyi lii ngeen di def nit góor da ngay ñafee moo gën yi ngeen nekk wallahu ta'ala alam ne wala qad dëgg-dëgg ahlak naa ñun de daal di woon nañu alak alquruna yi nga xam ne xeet yi nga xamante ne min qablikum yi leen fi jiitu woon yéen jullit ñi lamma zalamu gël ba nga xamante ne nii ca la ñu bokkaale tooñ seen bopp ci tooñ yu ëpp ya nag ñu leen di woo ñu bañ a gëm wajaatuhum te dikkaloon na leen rusuluhum li nga xam ne mooy seen ndaw ya seen yonente ya alayhimu salaatu wassalaam bil bayyinaati ci yu leer ya wa ma kaanu ñoom nag nekkuñu woon malgré li leen yonent yooyu dikkaloon li yu'minu nekkuñu woon ngir di gëm de gëmuñu daanaka sax da leen a yokk ak kéefér kadhalika suñu boroom ne na ko noonee najzi la ñuy fayre alqawma nit ña nga xamante ne nii al mujrimiina mooy ñi nga xamante ne ñooy ñiy joom mu ñaa jaamu mooy noonu la leen di boroom di def bàyyi leen ñu dee ci kéefér yónni leen ay yonent kat ñu yokku leen ak weddi boroom bi bu ëllëgee nag mu bëggal leen mu ne summa ginnaaw gi ja'alnaakum yéen jullit ñi di xeetu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ginnaaw xeet yi fi masoon a jaar ma def leen xalaa yi fa ñoo xamante ne yéena leen wutu nag ñëw seen ginnaaw daal di donn fil ard ci suuf mooy fépp foo dëkk lu ëpp rek mooy am na ñu fa dëkkoon ñoo xam ne ñoo la yoo xam ne fa lañ newoon waaye ñu ëppoon ci suuf si dañ doon weddi borom bi tabaaraka wa taala indi fi xeetu seydinaa muhammad ne alayhi salaatu wassalaam ne moo tax mu ne suma ginnaaw gi jaal naa ko ma def leen xalaa ay fay wutu wookoon ngeen ñëw wutu leen fil ard ci suuf min baadihim ginnaaw xeet yoo yële way ñaa jaamu ñoo ñële naan nanzura ngir borom bi da leen fee indi nag ngir xool kayfa ana naka ta'maluna ngeen di jëfe fii ndax dangeen ngeen di tënku ci lim wàcce ci seen yonent alayhi salaatu wassalaam wala dangeen di def ni ñi leen fa jiitu woon wa idha laa mu ne ta bu ñëw jàngee alayhim ci ñoom naa suñu laaya yi bayyinatin yu leer yi xaala dina wax na alladina la yarjuuna liqaana nga dégg gaa yi nga xam ne gëmuñu te yaakaaruñ na dinañ dajeek ñun mooy yéeféru lay wax hada naan ko ma ne indil beneen alquran boo xam ne du bii aw baddilhu wala boo nga soppi ko wala mooy indil beneen alquran boo xam ne wute naag lii ngëndi ko ci wet gi ñu gis ne bii moo gën bi ñu fendi daal ndax lan aw baddilhu wala nga dindi fi bii complètement soppi ko beneen ndax lan soppi ko ngir mu bañatee wax seen yàlla yi dara bañatee wax ñoom seen gëm-gëm yéeg seen yooyu daal qul suñu boroom ne waxal yow rasulullah alayhi salatu Muhammad alayhi salaatu wassalaam an ubaddilahu alquran jii ma koy soppi min tilqaa'i nafsi ci loo xam ne daal ci sama bopp la daal sama bopp sama bëgg daal toog rek bëgg noonu rek ci sama plaisir bopp rek sama namm namm bopp rek ma daal di koy soppi loolu nekkul sama prérogative du lu ma man in man mii nekkuma attabi'u nekkuma lu dul du topp illaa lu dul maa yuuhaa ilayya li nga xam ne moom la ñu may wax yu ci sama borom inni man bo man de axaafu alayhi salaatu wassalaam damaa ragal in asaytu bu ma nekkee koo xam ne damaa moy rabbi sama borom adaba yawmin azim mbugalu bés boo xam ne bu màgg màgg la mooy lii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii la ko boroomam wax loo te lii lañu ñu jottali léegi nag day gis ñoo xam ne nee nañu ñoom daa mel ni ba ñu nekkee sëriñ wala ñu leen koy jiiñ ci la ñu amee ñeme di moy borom bi tabaaraka wa taala ñi xamul nag seen taalibe ñenn ñi xamul jàpp ne ñoom dañ koo sañ moo sañ mooy borom mooy borom bi tabaaraka wa taala loolu amul waaye ki ñi nga xam ne sax ñoo gën a gëm ñi gën a màgg ñoom ñoo gënoon a nekk ñu sonn gënoon a tiit seen borom waaye léegi yàlla xam